wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqati al-faa'iziina ar-raabihiina xaassatan saaxibul kitaab al-imaam Salaahudiin wa jamii ahbaabihi والمحبين جميع المحبين amiin amma baadu kon fi ñu yemoon ci alkanzu ci alkunuz alkunuz al ashara ci alkanzu al awwal ci umuumur rahma mooy Euh, ci wàllu ñaari zawq yi yi am ci umumur rahma ci matal ak yërmande borom bi subhaanahu wa ta'ala bi nga xamante ne wax nañ ne masala yooyu la boo xamante ne ci ci zawqu la maanaam masala zawqi la euh, kon jotaay bi weesu gisoon nañu ci wax ji ñu wax ne aljanna ak safara yëpp en fait duñu ay këru saxuwaay waaye ay këru sóobu la waaye sax gi ci yàlla la fa yàlla la maanaam ak wax jooju maanaam bi nga xam ne moom lañ ci gisoon euh, maanaam tekkiwut ne àjjana ak safara doot dañuy am benn moment dootul exister ti mais que ni euh, finalité bi yàlla la euh, ndax tukki dëgg gi dafa tukkee ci dëgg jëm ci dëgg muy yàlla yàlla mooy dëgg ci yàlla la lépp tàmbalee te ci moom la jeexee wa anna ilaa rabbikal muntaha ci yàlla la lépp jeexe jëm ci yàlla jeexuwaay la comme ni nga xam ne kama bada'akum ta'udun kéem nam leen tàmbalee woon noonu ngeen di delluwaat voilà te ruux yi yëpp noonu lañuy delluwaat ci boobule ci noonu rek lañuy delluwaat mu nekkoon kon saxa wér na anil Mustafa ci ci yàlla belli sallallahu alayhi wasallam yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala wax na ne inna allah la boobu buur yàlla xalaqa bind na ar-rahmata yërmande yow ma bis bi nga xam ne xalaqahaa da koo bindoon mi ata rahma muy téeméer yërmande fa amsaka mu daal di téye indahu fa moom tisaan juróom-ñeent wa tis'iina ak juróom-ñeent fukki rahmatan yërmande wa arsala mu daal di yoor daal di wàcce fii xalqihi ci mbindeef mi kullihim ñoom ñépp rahmatan ak yërmande waahidatan bay benn dong falaw bu fekkonte ne ya'lamu xam na al yiifiir bi bi kulli ci lépp alladi bi nga xam ne indallah nekk na fa yàlla min ar-rahmat ci yërmande lam yay as du yokk du yaakaaram du tas mukk min al-jannati ci ci aljana waaye walaw ya'lamu waaye su xamoon al-mu'minu aji gëm di bi kulli alladi ci lépp li nga bi kulli ci lépp alladi bi nga xam ne indallah ma nga ca buur yàlla min al-azab ci mbugal lam ya man du wóolu min an-naar sawara euh, baatu page bi mi ngi naan euh, xadis boobu huwa xadisul Buxaari yi ci euh, raqam numéro 6104 wala lafzuhu kaddu googu muy kaddu yi imam Buxaari indi xadis bi rahimahullah wa Muslim imam Muslim tam solo na ko ñoom ñaar ñëpp an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa axraja solo na xadis boobu na xadis bu mel ni moom ah Ahmad wa Muslim ak wal Bayhaqi wal fil asmaa wa sifaat wa ibn Mardawayh ñoom ñëpp ñu solo ko rahmatullahi alayhi an Salman te mooy al-Farisi radiyallahu ta'ala wa ibn Abi Shayba solo na ko moom ibn Maaja ibn Maaja an Abi Sa'id te mooy al-Khudri radiyallahu ta'ala wa Tabarani moom Tabarani solo na ko an ibn Abbas radiyallahu anhu te moom mooy Abdullah kon mooy ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa bind yërmande ah, bis nga xamante ne moom la ko bind mu def ko téeméeri yërmande maanaam yërmande gii ñuy wax fii nag bokkut ak yërmande gi nga xam ne moom melo la ci borom bi subhaanahu wa loolu lu ñu bind ndax meloom la waaye yërmande gi nga xamante ne moom lay wax fii maanaam mooy li nga xamante ne mooy ay effet wu yërmande maanaam effet wu melaw borom bi subhaanahu wa ay jeexitalam bi euh, mu ko bindee euh, ni mu ko bindee mu nekk kon téeméeri yërmande waaye borom bi subhaanahu wa ta'ala quatre-vingt-dix-neuf yi la téye foofa mu daal ñuy bàyyee ak téeméer yi rek moo tax àdduna bi lu fi xew yépp ci xeeti jàmm xéewal mucc barke sutura teranga lépp loo gis rek alal am am man-man sañ-sañ xam-xam lépp ci génn yërmande googu la ci quatre-vingt-dix ci cent yi un pour cent rek la la ko dalee ci ba àdduna amee ba keroog àddunay tukki lépp un pour cent la waaw mu ne kon nag bu fekkonte ne yàlla xa mu ne bu fekkonte ne yéeféer bi xam na ci li nekk ci yàlla ci yërmande kon maanaam du du yaakaaram du tax mukk ci àjjana maanaam du toog mukk ni dem àjjana waaye jullit bi tamit su xamoon la fa yàlla ci mbugal itam du toog mukk xelam du dal mukk ci ne xëy na mën naa mucc ci sawara voilà maanaam loolu moom mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nii lay waxe maanaam day day day day ne ah gars nii mooy yërmande gaa ngi nii yaatu na day bëgg a dee. nee yërmande yàlla mi ngi nii yaatu na waaye mbugalam mi ngi fi waaye mbugalam mi ngi fi. Hmm? voilà. loolu moo tax euh, loolu mat naa bàyyi xel waaye kon fii li nga xam ne moom lañ bëggoon a euh, mettre en évidence wala mettre en exergue mooy le fait que ni yërmandeeg borom bi subhaanahu wa taala yaatu na yaatuwaay boo xam te ne ku ne xaj na ci ba ci yéefir bi sax xaj na ci ndax yërmandeeg yàlla amul ku mu lu mu maanaam amul amul ku ko jomb amul moo tax mënoo dema dema dem ba ni kii kat yërmandeeg yàlla doon ko laalate mënut am yërmandeeg yàlla c'est fini loolu loolu loolu ku koy wax ku nekk mooy daa xamul lu yërmandeeg yàlla mel ak nu mu toll. saa su nekk borom subhaanahu wa ta'aala mën na laa dabatal dabatal euh, daal di sotti ci yow euh, ay taw yërmandeem. Hmm. mu ne wa sirru. mbootul nag mi turam boobu di arrahim mooy aji bëri maanaam mooy aji yërëmaate bi ci nga xam ne mooy ci yaatu yërmande maanaam mooy daa bari li muy yërëmee ak ni muy ak ñi muy yërëm secret mu ne mbootu tur boobu nag mooy intihaa mooy jeextaluk mooy wala boog mujjantaluk al aalam àdduna bi ilallaahi ba ca yàlla maanaam mu dem ba mujj yi lépp delluwaat ci yàlla wa ruju'ul xalqiyyati ak dellu gi nga xam ne moom la euh, kojug mbindeef yi di nekkee ilal xaqiyya jëm ci kojug buur yàlla bi dëgg maanaam lépp loo xamante ne dafa aju ci mbindeef yi mu delluwaat ba delluwaat ci yàlla yi kese euh, loolu nag maanaam kon da ngay gis ne euh, loolu du tere mukk maanaam lu demee nekk mbugal loxo bi la ñuy lekkee Euh, loolu du du du du tere mukk ba ba ba ñu delluwaat mbir yépp ci ci maanaam mbir yi di jaar ci ay jaar jaar yoo xamante ne euh, xëy na mbugal dafay am. maanaam ñu kon ñu gis ni maanaam même ki nekk biir safara sax ci yërmandeeg yàlla lay lay lay fii. waaye euh, yaakaar naa suñu jotaay bu rafet bi passé ci lañ ko doon waxtaane Euh, lu mat bàyyi xel la parce que bu ñuy wax naan yàlla dafa yaatu yërmande mbugalam dafa metti nangam il faut ñu comprendre rek une chose que ni euh, luñ euh, liñ naan mbugal loo xam ne mbugal yi kese kese kese kese la loolu amul. loo xam ne mbugal rek la amul dara yërmande ci biir loolu existé wul loo xamante ne tamit te sax jëmmi mbugal gi ci jëmmi boppam boo ko xoolee ba xool ko da gis ne. xeetu yërmandeeg borom bi la subhaanahu wa ta'ala waaye gu mu def kiiraay ci kawam te kiiraay googu moo tudd mbugal gi euh, niki noonu euh, ak maanaam ak lor loo xam ne ak loru kese la tamit demewut noonu amut maanaam ba li nga xamante ne moom mooy lii di loraate sax jëmmi njariñ la moo laqatu ci ginnaaw sauf que dañ ko voilé maanaam dañ ko kiiraay gi lañ teg ci kanam ba ki nga xamante ne moom mooy ci am kiiraay yi boroom kiiraay yi ñoom bu ñu gis lor la ñuy gis waaye ñi nga xam ne kiiraay googu yëkkatiku na ci ñoom ñoom dañuy gis ne ndekete njariñ moo nekk ci ginnaaw njariñ rek la. ni ki noonu lu ñaaw dañ naan lii dafa ñaaw loolu tamit amul dëgg-dëgg ni ni boo xoolee loo xool lu nekk ba ni lii dafa ñaaw en fait euh, ñi am loolu kiiraay la bu borom subhanahu wa def bu ko defee bëtu ki am kiiraay bi mooy gis ne lii dafa ñaaw. waaye en fait bu ñu ko bëttee bu ñu ko yëkkatee dinañ gis ne ndekete ak taar moo ne ci gannaaw loolu mooy lan maanaam ak bëtu maanaam boo gisee borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy addaar mooy kii loraate te ci tur yu gën a rafet yi la bokk loolu asmaa'ul husna asmaa'ul yi ñuy wax addaar ci la bokk kii di loraate al muntaqim kii kii di dumawaate maanaam euh, mooy kii di def réprimande ah ci la bokk. almaaneew kii xañe ci la bokk ah alxaafidu kii wàccee ci la bokk almuzillu kii toroxalaate yépp ci baatu ci turu yàlla yu rafet yi ci la bokk al asma al ah mooy tur yi gën a rafet ci tur yi yooyu ci lañ bokk te ki am kiiraay nag maanaam borom kiiraay bi moom du mën a jàppee loolu mukk lu rafet maanaam tur yooyu moom kii day day day xañaate akay di loraate kii di wàcce waatee ka xalaate mu tuddee ko ni kii lii la turu rafet la maanaam loolu boroom kiiraay du ko mën a gis loolu boroom kiiraay du ko mën a gis mais. borom subhaanahu wa ta'aala le fait mu booleel ñu ko ci tur yu rafet yi loolu alhamdulilah dafa ñuy jariñ ñu xam ne ndekete kon effectivement am na euh, lu nekk ci ginnaaw loolu yépp maanaam loolu dong lañ jublu ci wax ji biñ naan euh, loru kese amul njariñu maanaam euh, wàccee kese ak maanaam loo xamante ne ak ngaañ kese la ak mbugal kese la et cetera ngir ne. wala boog lu ñaaw kese lu ñaaw itam amul maanaam yooyu yëpp en réalité amuñu en fait dans la réalité amuñu lu dul ne contraire bi moo am mooy njariñ gi ak yërmande gi ak xéewal gi ak yërmande gi yooyu ñoo am ci sax gi ñuy sax yi ci des yëpp dafa fe maanaam dafa dafa dafay feeñ nii rek ci biti la rek ci biti la rek ce qui fait que euh, euh, tey boo jëlee jaaro bi nga coloré ko ci kaw xam nga xaalis la boo ko coloré ci kaw nii ah couleur bi ku ko gis defe ne couleur defe ne lii përëm la defe ne lii përëm la maanaam bu ko xoolee moom përëm lay gis mais ndekete xaalis la boo xamante ne dañ koo coloré përëm kese mais xaalis la loolu du yëkkati la fekk jaaro bi nekk xaalis yërma nekk borom bi subhaanahu ak mbugalam noonu la mel walillahi masal ala yërmandeem moo fi nekk lu rafet rekk fi nekk waaye ngir ni dafa maanaam ku nekk dalay feeñoo solo ni nga toll ñi nga xamante ne ñoom ñoom euh, seen kii dafa euh, seen dafa am kiiraay gu nekk ci seen bëtu xol wala seen bëti ñoom ni ñuy def ñoom bu ñu gisee ne kii nag bii moo ñaaw wala kii moo ñaaw maanaam ñoom dañuy mën a waxee noonu alors ki nga xamante ne moom bëtt na loolu gis taaru gi borom bi dëxëñ ci biir lool ci biir ñaawaay bi gi feeñ taar bi ci borom bi dëgg ci lay waxee ne ah lii ak rafet mais ñeneen ñi duñ comprendre lu tax muy wax ne affaire bi dafa rafet parce que euh, euh, comme li li lii li euh, li li proverbe bi di wax ne ne tàkk-tàkk mi ngi dëxëñu ci garab gi wala tàkk-tàkk mi ngi dëxëñu ci xeer yi ñaari xeer yi boo xoolee xeer yi ngay dóorante ñu def tàkk-tàkk wala bant garab bii nga xam ne dafa tooy xepp te pourtant tàkk-tàkk bi mi ngi ci dëxëñu ah tàkk-tàkk baa ngi ci dëxëñu loolu la maanaam il faut toujours que euh, yooyu yëpp ngay gis ne ndekete borom subhaanahu wa ta'ala maanaam moom ak ta maanaam Euh, ak taaram moo fi nekk ak jërmandem moo fi nekk ak xéewalam moo fi nekk ak njariñam moo fi nekk ak teraangaam moo fi nekk ci lu ne nag voilà euh, sauf que euh, ki am kiiraay moo ko bu gisee noonu yërman maanaam mbugal nag bu ko borom subhaanahu wa ta'aala mbugal jaamam mbugal boobu jëmm yërmande la ngir ne da koy delloowaat ci yàlla parce que yàlla buy mbugal du mbugal koo xamante ne xolam dafa aju ci moom déedéet ki xolam aju ci caaxaan ak foo ak euh, ci leneen maanaam ak leneen lu dul yàlla kooku la yàlla bugal mbugal ba ci xataa ci biir jaam yi ñi nga xamante ne ñoo ñoo nekk ci yoonu yàlla sax day gis borom subhaanahu wa ta'aala di teg ay natt yoo xamante ne la tax mu teg leen ko mooy pour ñu parfaire leen. wala yu ma xasal ladina amanu ngir mu mën a euh, gën a sellal encore gën a rafetal gën a taaral ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla. maanaam di gis ne euh, léeg-léeg même ci yoonu yàlla da gis nit koo xamante ne day toog di sikka mais day mel ni li muy sikkar lépp yëgu ci dara daa mel ni xol bi daa transformé wu nekk benn xeer boo xam ne bu sikkar bu saan du yëg dara amul benn yëg ci sikkar day day day arrivé ay moment fekk borom bi subhaanahu wa ta'ala mi ngi koy jàngal ci loolu ne maanaam c'est pas parce que bugg ko jariñ ci zikar bi ankay pourtant mi ngi ko ciy jariñ de mais sauf ko def ko ciy jàngalaale ay mbir yu bëri bokk na ci ne comprendre al ne saay am na yoon woo war a xottiwaat góorgóorlu comprendre al ne saway dangaa doyee di comprendre ne sawaay mbir yi du demee yow ni nga ko bëggee man ni ma ko bëggee lay demee et cetera bi mi ngi lay jàngal foofu yu bari kon voilà kon loolu nga mën cee ñu mën a xam ne kon ndekete mbir yi du du du du nekk loo xamante ne neen la ko à chaque fois day am ay mbir yoo xamante ne ñooy làqatu ci ginnaaw loolu te lépp boo ko delloo ba delloowaat ko day gis ne njariñal jaam gi la te bu boobaa loolu yërmandeeg yàlla kese la loolu yërmandeeg yàlla kese la tey xale bi nga xamante ne sa yaa ngi koy yaa ngi koy pini. yaa ngi koy xañ dara léeg-léeg dañ koy gis nga am sa doom euh, nga ni ko defal lii loo xam ne njariñam kese la nag mu bañ par exemple yaa ngi koy yóbbu ci daara ja mu bañ yaa ngi koy yóbbu lekkool mu bañ yaa ngi koy mais nga forcer ko teg ko ci ci coono ak yu mel noonu walla nga am loo xamante ne danga ko daan jox tous les jours bii faa nga xañ ko ko ngir pinee ko ko ak yooyu yëpp maanaam bu fekkee moom kiiraay gi nekk ci moom mooy gis muy tax muy gis ne affaire bi daal lii daal lii daal coono yi kese la méthode la kii daal dafa mel est-ce que sax maanaam mën naa dem sax bay dundee tax bëgg nga ko ak yu mel noonu ànd ak na loolu yëpp njariñam dong la maanaam biti bi moo nuru ne mbugal la biti bi rek ko nuru mais yërmande la njariñ la léeg-léeg nga gis xale bu ndaw a ndaw euh, nga dégg ko ci biir muy jooy maam yaayam di ko sang masalan mu yuuxu ba nga foog ne kii dañ ko dañ ko gaañ waaw wala ñu koy vacciner voilà <laughs> waaw mais mais mais par exemple ki yaayam di di sang boo gisee muy jooy di jooy lu yuuxu di kii di lu ne mu def ko façon féttarlu ko ne mu féttarlu ko affaire bi metti rek ci moom maanaam mu yuux nga dangay foog ne lu ne lañ ko def ndekete yoo dañ koy sang dong te sang gi pour pour njariñam la dong moom maanaam noonu borom subhanahu wa ta'ala noonu lay doxalee ak ñun wallaahi al-masal ala yi nii gis naan mbugal la ba ci biir ki ñu dugal biir safara nag mbir mi noonu la demee ba ci ki ñu dugal biir safara mbir mi noonu la demee parce que njariñam kese la ngir muy mën di delluwaat yàlla moo tax nit yàlla yi di wax naan aarif billaah yi di wax ne safara moom mooy jàkka ji nga xam ne mooy jàkka yi yéefari parce que foofu lañu mën a nekk wéet ak seen borom di ñaan yàlla si et comme gisoon nañ ko euh, euh, fi biñ bi ci sourate Araf na wa naadaa ashaabul ashaabul ashaabul naari ashaabal jannati an afiidu alaynaa minal maa'i aw mimmaa razaqakumullaah qaala inna allaah qaaluu inna allaah harramahumaa alal kaafiriin waa safara bu ñuy woowaa aljanna naan leen bëbbal leen ñu ci ndox mi wala boog ci li nga xam ne moom la leen yàlla wërsëgal ay waay may leen ñu ci dara way ñoom lañ leen di wax dañ naan moom lii yàlla boo ko xaraamal ci yii firi maanaam xam nga liñ naan la dafa xaram ci yow mooy li nga xam ne dëgg-dëgg ak lor lay nekk ci yow yàlla bëgg bi mu bëgg waa sawara nag moo tax ba xéewal ya nekk biir àjjana mu xañ leen ko parce que su leen ko xañuloon Euh, seen xel dootul demati ci yàlla abadan comme ni ñu nekkee woon fii ci àdduna nu ko raw la ñuy nekkee koo xamante ne xéewalu àdduna yi rek moo la tànte ba tax saway yi toppoo yàlla ba tax jaaroo ci yoon bu baax bi saa bu ñu la yóbbee àjjana danga koy gën a fàtte te objectif bi nag moo yàlla te te màgga yàlla nag mooy mbir mi moom maanaam moom moom mooy mooy li ñuy wut yàlla lépp loo teg ci kanamam rek loolu lu tuuti la lu existe la moo tax mooy baatu allahu akbar bi lépp loo teg ci kanamu yàlla rek du dara ci kanamu yàlla yàlla rek a màgg moom rek fi nekk àjjana ak li muy réy réy réy réy ak xéewale boo ko tegee ci kanamu yàlla dootul dara voilà Euh, kon la baax te ñoom mooy lay tax ñuy mën a delluwaat ci yàlla nga dégg leen ñuy woo rabbana akhrijna minha wa inna kunna zalimun rabbana <laughs> et cetera maam nga gis ñuy woo yàlla di ko ñaan yàlla may ñu lii way yàlla génne ñu fii way yàlla dim jàppal dimbali ñu way yàlla maam léegi ñu ngi delluwaat yàlla ñu ngi delluwaat ci yàlla te ñu ngi gis ne mbugal maa ngi et que ngi jóge ci yàlla donte am na kiiraay ba tey buy dox seen diggante ak borom bi subhaanahu wa taala mi kiiraay yooyu nag li ñuy bëtt ñoom ce qui fait mbugal gi ci jëmmi boppam jëmmi yërmande la voilà mbugal gi ci boppam jëmm yërmande la loolu mooy comme li léeg-léeg même ci di yoon ci nekk ci yoon bi sax borom subhaanahu wa daf koy teg ay xeetu mbugal yoo xamante ne yërmande la ci moom bon boo génnee la fait que nattu yi problème yi àdduna yi coono yi àdduna yi feebar yi ñàkk gi euh, xat-xat yi et cetera yooyu yëpp. nekk loo xam ne tout le temps daf laa war bi gën a defaraat dalaa war bi gën a transformé waat gën la defaraat ba nga gën a baax gën a sell encore gën a delluwaat ci sa borom subhaanahu wa ta'ala naam loolu am na mais am na yeneen yoo xam ne doon strictement spirituel la nit ki comme am bàkkaar yoo xam ne mën a gu koo baax mais yéen boo leen de am loo leen a laaj foofu xam naa mën ngeen ko laaj fii mais yooyu nga xamante ne d'ordre euh, spirituel la comme par exemple nga gis nit koo xamante ne am na benn bàkkaar boo xam ne moom da koo tëj mënu koo baax moom bëgg na ko ba xam na ko identifier na ko leer na ko ni lii la mais moom problème bi mu am mooy nan la koy bàyyee boo gisee borom subhaanahu wa ta'aala teg ko loolu c'est parce que su tindee loolu waa ji mi ngi góorgóorlu am mi ngi góorgóorlu ci lépp nag côté yëpp ku baax la côté yëpp day sellal comme ni ñu koy waxee mais sauf que yii moom bàkkaar la boo xam ne wala bii ak bii ak bii yoo xam ne moom dafa am problème mu départir ci maanaam mun muusa ka waana ba génn ci def na lu ne rek pendant des années jéem na lu ne jaar na fu ne c'est parce que borom subhaanahu wa ta'aala dafa gis ci moom ne su ko jàppalewul su ko bàyyiwul ci bàkkaar bi waa ji day dem ci lu gën a rëy lu gën a garaaw encore bàkkaar boobu mooy ay rëy ay jàpp ne yaa gën nit ak yooyu nga xamante ne yooyu ñoo gën a garaaw encore bu ko defee pour mu di mu musal ko ci yooyu mu mu ak bii bu demee nag ba nga xamante ne même bu dindee bii jikko yooyu dinañ dañ ci moom mu dindil ko ko mu dindil ko ko mais yooyu yëpp ay xeeti moo tax yooyu yëpp il faut positif yi foo toujours jàpp ne ah affaire yi kat ah voilà affaire yi garaawul quoi maanaam positif affaire bi. et que fii dañu gis ne ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo jàngal ñaari mbir ci mbir mi ne ñu yërmandeeg yàlla gi de du jeex waaye nag mbugalam tamit dañu waaye mbugalam tamit ngi fi moo tax ci mbir yépp euh, loolu tamit benn point la boo xam ne mat na bàyyi xel mooy buñ la waxee ne lépp ak taar moo ci am lépp ak xéewal moo ci am lépp teranga la lépp mbaax la lépp xéewal la lépp yërmande la tamit warul tax nga jàpp ne lépp nu la neex la neex nga koy jëfandikoo tekkiwul loolu voilà tekkiwul loolu comme tey par exemple euh, borom subhaanahu wa ñun xam nañ ne lépp ci moom la jóge lépp ci moom la jóge bu ñuy xool lu nekk dañuy gis ne rek borom subhaanahu wa ta'aala moo ñu ko indil parce que déjà ñun dañoo gëm ne yàlla mooy dogal lépp et lu narta am maanaam lu yàlla namut mu am loola du am abadan jeex na waaye lu yàlla décidé ne loolooy am adduna bi yëpp buñ dajaloo woon faw loola day am boroom bi subhaanahu wa tamit moo ñu tàggatalal mbir yëpp comme ni mu ko wax wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fil ardi jami'an minhu moo leen tàggatalal mboolem li nekk ci asamaan yi ak suuf si te lépp ci moom la jóge moom dong ce qui fait que kon mooy indi euh, nitu yàlla bi buy xool maanaam aarif bi buy xool euh, day gis ne lépp ci yàlla la jóge moom amul leneen lu jóge feneen ci yàlla kese la jóge loolu mooy lan mooy euh, yàpp maanaam xar mi añu bi ci yàlla la jóge mais yàpp mbànkuux bi ci yàlla la jóge meew mi ci yàlla la jóge ah sax waral <laughs> ci yàlla la jóge daf ma pousse en fait gis nga subhaanallah euh, se seytaane seytaane dafa yéeme am na euh, maa ngi fàttaliku <laughs> euh, xaw ba xam ba léegi nit ñaa ngi posé genre question yooyu wala déet mais xaw na yàgg tuuti léeg-léeg dañ ci daan taseeg ay nit ñoo xam te ne dañuy posé genre question yu mel noonu boo leen waxee ne leen ay baaleeg ay kii baaxul ak yooyu dañ naan la kon lu tax yàlla defar ko voilà boo leen ne loo leen wax ne leen masalan ay jaaloo baaxul kii nangam na kon lu tax yàlla bind jigéen ñi maanaam ñoom ah, question yi ñuy posé mooy exactement maanaam ay question la yoo xamante ne pourtant euh, ci buntu charia du légitime mais réalité la maanaam mooy ne yàlla lépp ci moom la jóge mu nekk xéewalam mu nekk wërsëgam sauf que aarif billah bi bu yamee foofu comme li imam Ash-Sha'rani wax radiyallahu anhu yam ci doone boobu kese day alku li tax muy alku nag mooy ne day gis ne lépp ci yàlla la jóge moom noonu rek la koy téye sans mu bàyyi xel ne am na li yàlla li jóge ci yàlla dëgg la mu ngi nii mais mu am tamit leneen li nga xamante ne moom moo am mooy ni yàlla moo ko tere aussi lee mais moom côté tere bi du ko gis côté digal côté ci moom la jóge rek maanaam lii la la digal par ak lii la la tere côté boobu da koy da ko ignorer te loolu moo baaxul le fait que ngay ignorer côté boobu mm-hmm. foofu la problème bi nekkee loolu nag ci loolu nag mooy rax mbugal le fait que bët boobu doo ko xoolee foofu la mbugal mi jaar di ñëw voilà léegi soo xoolee euh, tamit ci bunt bi ba tey borom subhaanahu wa taala day gis ne daf ñuy jox yaakaar ci ñu am yërmande ñu xam ne yërmande yàlla dafa mat te yërmande yàlla dafa yaatu et que même fiir bi bu comprendre li nekk ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ci yërmande sax ah bu ko comprendre sax danaan day xam ne ndekete moom xaj na ci yërmande yàlla gi du du du am benn désespoir pour mën a dem àjjana bés. du ci am benn désespoir lu tax parce que xam na ni yërmandeeg yàlla dafa matale waaye euh, <coughs> moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala qul yaa ibadiya alladhina asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim waxal ni eh, yéen yi nga xamante ne ci yàq seen bopp bu leen mu ne bu leen am mukk désespoir ci yërmandeeg yàlla bu leen ci am mukk désespoir lu tax ñu ne parce que yàlla day jéggale mboolem bàkkaar yi yàlla day jéggale mboolem bàkkaar te amul bàkkaar boo xamante ne dañ naan bii de yàlla du ko joo jéggale amul ba ci bokkaale bi gën a garaaw nekk yéeféer bi gën a garaaw yàlla da koy jéggale loolu moo wuutale entre Ghaffar ak Ghafour par exemple Ghaffar mooy yàlla dafa bari lu muy jéggale ak ñi muy jéggal sauf que euh, Ghaffar dafa am euh, benn contraire moom dafa am contraire moom mooy Qahhar voilà qaahir moo am contraire moom tam mooy xaafir boo ko mais xafuur amul contraire ci ci forme ci ci ci ismu boobu amul ci contraire que ni yàlla lépp lay jéggale amul amul différence te amul dara loo xamante ne lool moom moo tax ci euh, lool moom moo tax dëgg dëgg dëgg yàlla amul lu mu jéggale sauf que nag nit ki su génnee àdduna fekk yàlla jéggalu ko maanaam fi àdduna fekk tuubul foofu li amee risque bu rëy rëy ci moom ci ne day bokk ci ñi nga xam ne dañuy dem safara bu boobaa nag bu ko yàlla effacer bàkkaaram yi maanaam bu koy réparer foofu ci biir safara la ko koy réparer la foofu lañ koy réparer mais loolu ba tey xeet la forme la ci forme defarin yi maanaam parce que la bu ñu koy defaree euh, li tax nag mbugal mi yàgg ñaari mbir la bu njëkk bi moom mooy yéene bi yéeféer bi amoon ci ne feek ñu ngi dund day weddi yàlla yéene boobu lañ koy fay loolu mooy benn bi comme ni nga xamante ne kii dee ki ki ki ki ki jullit bi daf doon yi fas yéene ni feek mi ngi dund mu ngi gëm yàlla mi ngi topp yàlla moom it loolu lañ koy fayee àjjana sinon àjjana dafa dafa en fait dafa éternel donc nit ki mënta def lu ko lu ko lu ko loo xamante ne danaa def naa loo xam ne moom fi mu toll moom ba keroog ba pour l'éternité moom c'est c'est fini maintenant c'est bon loolu nit mënu koo def parce que dafa limité mais yéene bi mu am moom lañ koy fayee euh, yéefir bi tamit mbugal mi ñu koy mbugal pour éternité boobu c'est parce que yéene bi mu am la moom lañ koy fayee mais beneen bi ci des bii tax dëgg-dëgg tamit yéefir bi mënta juge safara en fait mooy la fait que ni moom ci boppam dafa dem ba ruux maanaam euh, bakkanam daa dem ba tilimal ruux bi complètement de tele sorte que ruux bi amatul existeetul ci moom lu dul ne bakkan bi moo fa ne et que dafa tilima tilim ba nga xamante ne intrinsèquement dafa tilim te Euh, safara comme pour raxas la koo xamante ne moom c'est-à-dire que par essence léegi dafa tilim c'est-à-dire que tey comme tey bu ñu ne woon mbaam xuux sobe la ñu ne waa maanaam mënoo sang mbaam xuux bi di ko sang di ko sang di ko sang ba mu jógee ci sobe googu manta ne parce que par essence noonu la mel moom ci boppam mooy sobe en fait yéeféer loolu moo tax muy sax safara en fait parce que dafa mujj dem ba nga xam ne par essence moom ci boppam par essence dafa sobewu loolu lakk lakk lakk sobe bi ne fi mu muy sobewu voilà loolu moom mooy moo indi moom mooy mooy mooy mooy mooy beneen cause bi maintenant nag ñun yàlla daf ñuy wax ne euh, yërmande gi mi ngi nii yaatu na waaye nag mbugal maa ngi itam sauf que ñun borom bi subhaanahu wa bu ñuy wax loolu di ñu moytandikuloo ak yooyu yëpp lim ne naan dañoo war a par exemple dañoo war a nekk ci ragal waruñu nekk ci sécurité tout le temps parce que lu ne mën na am euh, te war nañoo ragal aussi yàlla ba duñ ko moy et cetera yooyu borom bi subhaanahu wa ta'ala di ñu def loo moom mooy jamono ji nga xamante ne defaguñu bàkkaar bi parce que fii defagoo bàkkaar bi yàlla danaan dalay dalay dalay wax ne feet defal ndànk bul ko def soo ko defee moo tax ay da ngay gis ay alxuraan wala xadiis ñi nga xam ne ñooy def lii lii dina leen ci fekk képp ku def lii nangam dana la ci fekk mais soo ko defee ba pare danaan la mais garawul mën nga tuub soo ko defee ba pare mu ne la waa léegi tuubal maanaam ragal gi nga war a ragal ak tiit gi ngay tiit yépp en la maanaam mooy saa waay fais attention parce que yàlla dafa màgg soo ko moyee mbugal mii moo la ci fekk moom ngay risqué bu ko defee nga daal di moytandiku bàyyi mais soo demee ba dal ci mbugal mi nag ba dal ci bàkkaar bi du ne la voilà ah d'accord def nga bàkkaar bi yow c'est fini pour toi dootoo ci génn te abadan déedéet yàlla du la waxee noonu danaan la ma dalay tàllal loxo ne la man damaa yaatu yërmande gis nga kom mooy aaya bi ñu wax sànq loo man di def ñëw leen parce que yàlla dafa yaatu yërmande dafa ya jéggale dafa yaatu njéggal ba pare yaatu yërmande no wal ghafur rahim waaye nag wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu waaye nag dem leen ngeen ah, delluwaat seen borom te ngeen jébbalu ci moom mais quant à seytaane seytaane du def loolu seytaane li muy def mooy totalement contraire bi moom daf lay ñemeloo yàlla ba nga def bàkkaar bi ba nekk ci toj toj dëgg mu ne la c'est foutu pour yow c'est fini yàqu nga bu ko defee ngay nekk ci tiitaange boobu sa xel du dal psychologiquement doo nekkati nit ko stable mu ne la mu ne la mais jarul ngay tuub parce que yàqu nga bul tuubati mais dina la wan ne la quand même moom ragal na yàlla parce que loolu tax mu naan ka masali shaytaani iz qaala lil insaani kfur falammaa kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu llaha rabbal aalamiin ah <laughs> loolu lay misaalu shaytaani moom lu muy def. moom danaan la danaan doomu aadama bi weddil yàlla wala defal bàkkaar ba nga dem ba dugg ci tuuki duuna bi mu ne la nag léegi xam nga lan la saa xam nga lan la ah, ah xam nga lan laa nga ne ko waaw mu ne la man daal <laughs> saa ah saa eh, eh, eh, ah, man dañ naa ci yow de. maa la doon fo maa la doon xiirtal gaa ci nga nekk ci lu bon mais man pare naa ci yow ah inni bari minka te sax man inni axaafullaaha man nii ak xamaa tiit damaa ragal yàlla rabbul alamin kii borom mi def maanaam moom mi ngi lay wax ne la léegi yow war ngaa tiit loolu mooy zaalikumu shaytaan yuxawwifu awliyaa borom subhaanahu wa ta'aala dina falaa taxaafuhum wa xaafuuni seytaane ngoog seet koo koy moom day tiitloo ay parandoowam day loo gaayam yi maanaam moom parandoowam yi noonu la leen di def da leen di dugal da leen di ba ñu dugg ci tuuxi doona foofu moom da leen di ñemeloo completement garaawul amul poroblème yàlla yaatu na yërmande yàlla baax na nit ñee soxor mais yàlla soxorul euh, yooyu la leen di wax keroog nag ñu def dugg ci musiba bi buñ ci duggee ba ñoom ci seen bopp ñu conscient que ni ñu ngi ci musiba nag mu doog leen wax ne leen saawaay man pare naa ci yow ah c'est que man dama ragal yàlla et en plus yow jeex naa ah jaratu ngay tuub moo tax borom subhaanahu wa ta'aala falaa yay'asu min rawhillaahi illa al qawmul xaasiruun wala kaafiruun ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi perte dong dong dong ñoom ñooy dem ba dootuñu amati yaakaar yërmande yàlla te seytaane loolu loolu mooy loolu mooy moom mooy ci mooy in a ah, ash-shaytaanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha seytaane lim lay digal lim lay le temps mooy ak ñàkk moom loolu da lay la boo toogee di jaamu yàlla doo am dara ah, saa yi gisoo ne ñi ñii ndeysaan ñii jaamu yàlla ni souvent ñooy gën a gàtt fan ah, naan la euh, saay xam nga euh, booy booy kii euh, booy seet ndax li dagan naag daganut doo am dara saay boo toogee ay kii werd yu bari yeeg ci yooyu yëpp dégg naa dalay um xale du ko gaaw a def maanaam lépp loo xamante ne day tax nga ñàkk même booy saraxe sax mën a la àdduna bi mënoo leen a sarax gis nga saa saraxe bi xoolal sa budget ni mu toll instant bii nii lii nii fi mu toll boo ko saraxee léegi nii da nga gis lii da ciy wàññeeku te lii bu ci wàññeekoo instant bi nii bon gis nga bëgg mu war a mun nga dimbali saa mais bon gis nga après tu te retrouves pas avec grand chose maanaam seytaane tout le temps loolu la lay wax maanaam du la wax jamais saa waay di defal lii lu baax la déedéet tout le temps ba pare tout le temps da koy layalal. voilà xanaa gisoon ni gars yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ci ci see bi quoi ñoom seetlu leen rek ñoom souvent dañuy faral di am quoi seen affaire day faral di baax te ñoom souvent duñu faral di am yenn coono yi te et puis boo fi nekkee di def lu baax léegi dañuy commencer am ay nattu quoi am ay problème te yow nattu taloo ko quoi maanaam seytaane image boobu rek la lay jox ci yàlla du la jox beneen image image boobu kese la lay jox. bëri na ñu koy laajte ah, man li ma li ma ko laaj ci ay nit kenn xamu nu doon ndax yàlla ndax dañ ma wéy ndax kii dégg naa werd boo ko teelee jël dégg naa kii dégg naa saa ñoom kii boo ko sayf yi boo koy jàng da ngay dangay ngay da ngay kii quoi maanaam lu ne lu ne ñu wax ne dana la dal maanaam de telle sorte que maanaam xeet yooyu loolu li ma koy laaj maanaam parfois sax damay effet neen nit ñi information bi fan la jot <laughs> mais genre information yi fu mu fan la jógee kon xaw ma fan la jógee ci rumeur rek la jógee <laughs> ci rumeur yi seytaane di di di sànni ci dëkk yi ci ci ci ci àdduna bi noonu rek foofu la jógee. moom da lay digal tout le temps ak ak ak ak kii ak ñàkk ba pare daf lay digal nag léegi njombu def yu bon yi nag la lay digal après. voilà. boo teelee muuru doo am jëkkër munoo bàyyi ba am jëkkër ba pare parce que xam jigéen ji muuru ah loolu voilà wala doo am liggéey non boo muuru nii ah doo am liggéey mukk jamais doo am dara bisaway jarul woon kii sin waaw waaw waaw astaghfirullah xam nga loolu loolu loolu message seytaane vrai la non dani astaghfirullah baax na mais jarul bari la parce que cin def na ko raxas mais kenn du ko miir boo ko boo ko dee def xoos lu bari day mën après nga gis ni seytaane di def ak nit ñi mais dafa yéeme en fait mais li gën a garaaw mooy seytaane loolu noonu espoir boobu mu lay jox ci yooyu ak euh, fit googu mu lay may yëpp mooy bi nga defagul njomb bi nga defagul affaire bi la mais boo xësee ba dugg ci njom njomb teef gi nag ci njombe gi bay ba ba léegi nag sa yaa ngi ci problème nag ci la lay commencer wax ne la nag non saa waay bon man c'est vrai que bon man moom vraiment ay seen yi bokkuma ci quoi léegi da gis même nit koo xamante ne kuy moo tax kuy ànd tamit na ngay xool ñi ngay àndal parce que léeg-léeg dañ lay dugal ci musiba ba pare après nag bàyyi la ci biir ne la ñoom non non sincèrement man moom voilà da ngay gis koo xamante ne moom moo lay sawarloo nga dem def par exemple braquage boo defee braquage gars yi jàpp lu ngeen dem kaso après moom da ci génnee da ci génn ba set ci mel ni du woon moom voilà wala mu dénoncé voilà wala mu wër ci ginnaaw dénoncé la pour ñu jox ko ay rançon ay affaire seytaane tout le temps noonu lay doxale ak nit ñi danaan la bu leen tuub te boo demee ba nar tuub sax danaan la non bul tuub léegi soo ko defee dañ ci ciy delluwaat te loolu baaxul loolu yëpp yàlla la bul tuub bàyyil xam nga loo bëri na ñu muy dal ñoo xam ne dañuy nekk ci benn bàkkaar mais nee nañ non pour le moment duñ ko tuubagum parce que dañuy bañ ne buñ ko tuubee léegi après dañ ci delluwaat quoi non pour le moment nañ nekk ni ci lii ba ca kanam. ah Ibrahima daal de xaar ba am lii da xaar ba kii nii maanaam day day tout le temps da lay alors que contraire bi yàlla contraire bi la moom tout le temps danaan la non attention bul def lii soo ko defee ba pare mu ne la garaawul léegi ñëwal dellu si seytaane danaan la sawaay defal affaire bi waaye loolu dara nga def ba pare mu ne la yii tey nga dee c'est fini pour yow jeex na moo tax ngeen di gis léeg-léeg ku naan man moom xam naa ni safara laa jëm quoi de façon lu ma mënti defit damay dem man man moom yàlla du baal quoi parce que li ma def yëpp dafa bari xam nga loolu li koy indi mooy ne seytaane moo naan ko de toute façon garawul mais imaginer nan la nit mën a dundee psychologiquement jàpp ne moom de toute façon safara lay dem maanaam kooku nu mu mën a tranquille <laughs> hein yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm donc loolu euh, loolu tamit ci point boobu lu mat a xel la mais que li ëpp solo mooy nga gis ne kon yërmandeeg yàlla lu ne xaj na ci subhaanahu wa ta'aala lu ne et que euh, ñëpp ci yàlla la ñuy delluwaat maanaam kon ak point yi ñu fi tuddu ci buntu ne dañ lépp dafa war a delluwaat rek ci yàlla borom subhaanahu wa ta'aala ne alaa waawee ilallaahi jëm ci yàlla donc tasiru ci lay mujje al umur mbir yi muy sootu suura ay 53 foofu la jeexee ak fi muy waxee ci sootu Ghafir ay euh, fukkeel beeg juróom-benn mu ne li man li la ñeel na kanal mulk nguur yàlla yow ma tey ni borom loolu lay wax. lillaay ñeel na bur yàlla al moom mi nga xam ne mooy kenn al-Qahhar mooy aji nootaakoon bi. Euh, kon ñu gis ne lépp ci yàlla lay dellu ñépp ci yàlla la ñuy dellu. Euh, fi muy ñëw nii day delluwaat exactement. ci li ñu doon wax sànq ci différence ci gis bi ñu war a gis borom bi subhaanahu wa taala ci ne moom ci boppam moom mooy jëm maanaam euh, que ni lépp ci taar la aju ci yërmandeelu la aju ci et li ñuy gis te muy nuroog mbugal te muy nuroog lu ñaaw wala yu metti wala yu coono wala xat-xat yooyu yëpp en fait ci ay yërmandeeg yàlla la loolu yëpp yërmandeeg yàlla la sauf que sëbbatu xol moo war a moo nga war a ubbi. ubbi guy tax ngay mën di gis ne lii yërmandeeg yàlla la ak ni lii kat ak taar la waaye du lu ñaaw lii ak mbaax la waaye du du du du du bëgg a ak sonal nit ñi kese mu ne kon fa haqiqatul amri dëgg-dëgg mbir yi ni mu demee an na mooy ne allah bur yàlla taala aji kaw ji ay na mooy jëmmi alhaadi ki nga xam ne mooy aji gindee wal mudill ak kii sànkaat yàlla moom mooy ki nga xam ne dëgg moom mooy sànke mais muy jubalaate tamit fa huwa moom yàlla al mutajalli mooy ki feeñ fi suurati ci jëmm al muhammad yépp bu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo feeñ ci jëmm yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu boobaa maanaam bil hidaayati ci gindee nit ñi maanaam à travers jëmmi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko yàlla day wan nit ñi yoonu njub ak di leen leeralal njub la xusuli ngir mën a jotee ci as-sa'adata ak texe li ahli yamini ñeel waa ndeyjoor bi waaye woowu woowu moom yàlla ba tey ak mutajalli mooy jëmmi ki nga xam ne moom mooy kiy feeñ fi suurati ci jëmmi al iblisiyati bu iblis. mais yéen xam naa boo leen bu fekkee da ngeen a amoon ay xeet yi loo mën a loo leen di leeral mu ne nga ko leeralee fii ko incha allah wala bokk ku bëgg tamit mën nañ koo bàyyee waxtaan wi de voilà borom kon subhaanahu wa mooy kii feeñu tamit ja euh, mooy kiy feeñu ci jëmmi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci njub ci gindiwaate bu ko defee tamit nit ñi mën a amee texe maanaam mooy ñi féete ndeyjoor wa ñi jëlee seen seen téere yi ci loxol ndeyjoor waaye moom it mooy ki nga xamante ne mooy kiy feeñu ci jëmmi iblis bil gawaayat ci tig cànkaate li xusuuli bu ko defee mën a jotee ak shaqaawata ak texee di maanaam ngir jote texee di di ahlu shimal ñeer waa càmmoñ yi mooy ñi nga xam ne seen téere yi ci loxol càmmoñ lañ koy jële kon wa huwa moom yàlla al mutajalli mooy kiy feeñoo fii suwari ci ci jëmmi ci melo ci jëmmi ahlu saadati ñooñu texe wa suwari ak jëmmi yi ahlu shaqawati ñooñu texe di hmm? kamaa kenn ni nga xam ne annahu moom buur yàlla al mutajalli mooy ki feeñu fil hidaayati ci jëmmi njub wal xawaayati ak sànkute nafsiha ak seen bopp ah, loolu yaakaar naa euh, leer na maanaam wala bu jaree leeralaat tuuti tam ñu taxaw maanaam borom bi subhaanahu wa taala suy gindi nit ñi eh, daf koy jaarale maanaam maanaam Seydina Muhammad sallallahu li mu ko fi tege li mu ko fi tege moom ak képp ku topp yoonam mooy comme li Seydou Ahmad ibn Mubarak waxoon ne moo nag sëriñ bi mooy Cheikh ba baax ah, radiyallahu anhuma mu ne dañoo ànd euh, ñu romb benn pont ñu jéggi ko mu laaj ma ne ma pont bii lan mooy njariñ li mu ne ma ngir ñu mën a jóge ci wàll gële jàll dem ci geneen wàll gee mu ne ma waaw mu ne léegi xoolal imaginer euh, pont yi tey bu fekkoonte ne nekku fi woon maanaam amul woon mi ngi fi mais amul woon njariñ googu pont bi mi ngi fi mais njariñ ak mu ban maa jariñ ma mën a jóge fii dem jàll dem ba fële te du ma wadd ci biir géej gi wala ci ndànd foy foy gi imagineel njariñ googu yëkkatiwu ko woon naka lay mel mu ne mu ne ko yii kon de lor kese lay doon parce que imagine nga ni quand même pont bi su mënatu la jariñ nit ñi di fa jaar li muy tekki mooy ku ku fa romb ay ay ay ay ay ah, dañ lay gaañ ko ay gaañ gaañ kese daal ngay doon lay doon mu ne ko waa mu ne ko walla yeneen yi alayhi salaam ak wàllu yi rek lañ fi jariñ dañuy permettre nit ñi rek ngir ñu mën a topp yoon wi leen di permettre mën a yegg ci yàlla loolu kese mooy seen njariñ bu ñu demee ba amatuñu njariñ boobu ay lor kese la ñu doon ci jàmm loolu tam lu mat a bàyyi xel maanaam nit ñu baax ñi nit ñu sell ña bu ñu mën a bu ñu demee ba mënatuñ la jariñ jëli la fenn yóbbu la fu baax jëli la foo xamante ne lu doy waar la yóbbu la fu baax jëli la maanaam mooy ne ay lor lor lay doon ci yow. boo gisee léegi euh, léegi dëkk bi ni mu demee maanaam àdduna bi wala suñu réew yi ni mu demee mooy ne nit ñi sëriñ yi dañuy bëri maanaam sëriñ yi dans le sens nit ñi woowee sëriñ dañuy bëri dañ di gën di bëri encore dañuy multiplier mais tey boo ci laajee kan moo defar kan nit ñi dañu am problème ne la diw defar na diw ba mu yegg wala ba mu baax nit ñi am nañ problème boobu koo fi mën a tagg tey fi mu toll boo ne ko wan ma ko mu defar nga am problème alhamdulilah bu doon ñu noonu fi dañ naan seede yàlla waaw mais ci ngay gisee tamit gars yi am na lu lu kii wax mais wax na dëgg euh, Cheikh Sakho waa jooju ma te daa xaw a niróo sax sëñ naa Cheikh <laughs> mooy ci doon dugg ah Mbacke Sakho voilà Mbacke Sakho <laughs> mba mais da dañuy fi mu toll réew maa ngi nii. bu ñu jëlee quatre daa yaakaar naa door boobu la joxee quatre-vingt-dix-huit pour cent mbaa lu ko ëpp ci ñuy dem baali ji mais ñoom ñëpp dañoo gëm ay sëriñ ah. ñi nga xamante ne maanaam dañ naan ay ibaadu lañ doo leen gis mu ku ñuy baali mais te dëgg la ñi nga xam ne amuñu benn sëriñ gëmuñu benn dañ nekk rek ci seen yoonu yàlla di jaamu yàlla ay kese ah mais ñooñu doo leen gis ñu feesal benn duñ dem boîte de nuit. maanaam boo xoolee après ñooñu la plus catholique yi xanaa mais ñi nekk ci tarixa yi rek la amul keneen loolu li ko indi nag mooy dañoo dem ba nitu yàlla yi nekkatuñu fi pour teg tegtale yàlla kese loolu la bu boobaa lor rek la ñu mujj a nekk ci jaam yi mais nag loolu mooy nitu yàlla yi parce que am na ñeneen ñoo xamante ne dañoo rax seen biir ba gën leen a bari sax Hmm. ñooñu moom lor pire la def carnage la def voilà donc loolu euh, loolu mooy problème bi léegi nag jëmmi nitu yàlla bi kon li muy jariñ mooy yóbbu la ci yàlla mooy wan la yoonu yàlla mooy tegtal la yàlla leeralal la yàlla xamal la yàlla jaarale la ci yoonu yàlla ba yow tamit nga dem yegg moom fa mu yegg loolu mooy rôle mais nitu yàlla boo xam ne dañ naan la saawaay xamal ni ak noo mën a mel mënoo mel ni diw waajaa ngii ñu ne waaw ñu ne la mais noo mën a mel xamal ni mënoo mel ni moom mais seen bi lu tax nga koy topp te da ngay gis ku la koy ku koy wax ci gàttal du ci gàttal du du mën a du du ma la mën a dab. di di di di di jël nit ñi di leen euh, euh, voilà di di di di leen euh, en fait li gën a metti maanaam te loolu lay wax ni maanaam ne nitu yàlla nitu yàlla bi maanaam mu yent bi sallallahu alayhi ak yi nitu yàlla yi liñ la li liñ la liñ fi nekke mooy teg ci yoonu njub et que borom subhaanahu moo feeñu googu moo feeñoo ci melo gi nga xamante ne mooy melo kii kii gindiwaate parce que yàlla rek kiy jubalaate yàlla moomu di jubalaate moo feeñoo melo woowu ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jëmmi topp tànkam ah moo feeñoo noonu ce qui veut yow bu yonent bi sallallahu nekkee sa kanam di la tegtal naan la defal nii bàyyil nii waroo gis jëmm ji moom yàlla moom nga war a gis ci ginnaaw ne yàlla moom mooy ci lay oriente yàlla dafa teg jëmm ji nii ngir mën a communiquer ak yow ngir seen communication woyof yomb fluide mais ci yow sinon moom soxlawul loolu mais yow yaa soxla moom mu doxale noonu ak yow ngir mën la gindi euh, moo tax dëgg dëgg dëgg dëgg vrai yàlla bi nga xamante ne dafa topp yent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy insister tout d'abord et surtout mooy yow li mu lay jariñ yow oui mais subhanallah léegi da ngay gis soi-disant nitu yàlla boo xamante ne du début à la fin boppam rek la lay tegtal à la rigueur li ci tane mooy dina la tegtal koo xamante ne bu la ko tegtalee day day tax rek nga mën a nga nga gën koo téye moom voilà papaam wala maamam walla ndijaayam wala et voilà jeex na mais jamais ñu di la teg ci te te tey te loolu yaakaar naa ni jarul sax euh, njàng mu bari wala xam lu bari wala di yàgg a seetlu wala daal imaginer tey jii ñun ñun bu ñu demee xool euh, conférence yi ibaadu yi di def ñu seetaan déglu leen. man en tout cas remarque bi ma rek mooy sincèrement njariñ ji ma ci déggee njariñ gi ma ci déggee mën naa toog ay at di ko déglu un soi-disant nitu yàlla bu ñuy wax mais duma ko am te benn yoon laa toog ci conférence su ibaadu bi parce que moom au moins dina ne la yàlla lii la wax yent bi lii la jàngale sallallahu alayhi wasallam yàlla lii lay def yàlla lii la la wax yàlla lii la bëgg maanaam tey tey tey mu leer na ne mën ngaa appliquer si diine ci lii nga xam ni lii kat njariñ a mais koo xamante ne lim lay wax yëpp boo leen fi jógee wi en fait finalement jëli leen fi dara ñëpp nag gis ne c'était extraordinaire ak amoon solo waxtaan wi ga u ak kawe alors qu'en waxuñu fa dara lu dul à la rigueur lu lu luy tax doo ba ba comme Abdou Lahad doon wax Abdou bu sopp gaa yi c'est yi en fait yi dañuy fexe ba doo doo doo décrocher <laughs> mais loolu <laughs> ba doo <laughs> tout le dañ lay wax loo xamante day tax tout temps. ngay ah ngay gën a accroché quoi ngay gën ngay gën a ngay gën ngay gën a jafandu quoi si am na am na ku ko ci doon wax ne gars yi en fait gars yi ni ñuy def mooy dañ lay dañ lay dañuy dañ lay def comme li ñuy def maanaam xar mi dañuy jël xar mi yeewu ko te d'ailleurs da ngay gis proverbe yooyu la ñuy joxe ah xaaral dañ dañuy jël xar mi yeewu ko takk ko di ko jox léeg-léeg tuuti ngooñ ba pare gëmloo ko ni ko bis bu yeewee ko ba ba ba ba dem moom mooy alko maanaam moom mooy am problème ah waaw dootul amatul lekk te loolu nag kaay leen moo wax leen ko de même dans la vie de tous les jours képp ku gëm loo ne mbir mi noonu lay demee doo am dara man maa leen wax lool. gëm ne saa patron bi nga yor nii boo bis boo ko bàyyee da ngay al bis boo ko bàyyee doo amati dara wallaahi doo am dara bis boo gëmee ni mën ngaa demal sa bopp boobu ngay gis ni xéewalu yàlla yaatoo ci ngay gisee ndekete xéewalu yàlla ni mu yaatu ndekete mën naa demal sama bopp noonu la de de demee ci affaire diine ji ah da dañ lay takk yeew la ne la sawaay ba pare li gën a garaaw mooy dañ lay defal li ñuy defal fas yi bu leen dee dawal gis nga mooy yi ñuy teg ci seen mu bët yi nga xam te ne amoo droit xool <laughs> voilà maanaam ne nii rek ngay fii rek ngay xool maanaam amoo droit sax xool ne xëy na leneen mën naa am déedéet non saa waay c'est parce que mais te te te xam nga li yéeme mooy affaire boobu dafa dem ba ci discours talibé yi daf cay feeñ. maanaam dafa feeñ ci discours bi voilà am am kii naan waaw xam nga kéwal ga ca àll ba moom lu mu duuf duuf wala lu mu am bari bari lu mu lu mu lu muy foraatu eh, bëy wi ci bëy wi am kilifa gi ci kër gi moo ko ëpp maanaam moo ko ëpp jàmm moo ko ëpp li maanaam yooyu xeetu proverbe yooyu lañuy ñuy yor maanaam engros gros eh, bi kéwal bi ci ci àll bi hmm. moom ku ne mën na koo ñëw Euh, fett ko mën ko ne mën na koo rëbb et cetera et que voilà mais alors que bëy bi nga xamante ne moo ne ci kër gi moom dañ koo yeew fii ci kër gi moom mi ngi dund tranquillement amul problème maanaam en gros loolu la wax ne mais non bëy bi mën nañ koo bañ a yeew d'accord na dëkk ci kër gi day dem ak dëkk mais mën nañ ko bañ a yeew te muy dund normalement. voilà voilà mu dañ koy tëbaskee voilà wala bu gan rek ñu ñu ñu rendi ko hmm? maanaam ci gàttal li mu jubloon mooy ne tegtal tegtal bi li ci ëpp mooy nañ la tegtal yoonu yàlla parce que yàlla mooy moom mooy objectif bi te loolu nag fii képp ku ko xamul xamal ne doo départ guloo parce que objectif principal bi nga xamagul mooy ne yàlla mooy objectif bi <coughs> yàlla mooy objectif bi du leneen da gis ñoo xamante ne tamit loolu moom mooy mooy seen problème maanaam ñoom yàlla mooy objectif bi en fait dañ koy ragal a affirmer maanaam xam nañ ko am ah, mais dañ koy ragal a affirmer parce que dañ naan waaw yàlla mooy objectif bi moo tax da gis looy seetlu ci affaire mais loolu ñun ñëpp mën nañ ko seetlu. day gis dinañ ne ah waaye saa waaye nangam day jaaduwut par exemple am na benn waay bu ñu wanee muy julli gars yi di ko upp par exemple ñëpp koy mais maa ngi koy soxna si mi koy gis naan ma mais eh, lii bu ko def scandale maa na ko lu tax que mu ne ma man seetaan naa ay kilifa ci ñoo xam ne dañ doon julli ñu loolu mais rek tak mu dugg ci archive yi effectivement génn ay kilifa mais yoo xam ne bu ñuy julli leen dugg. fi mu toll kenn ñi loolu ñoo ñooñu moom yaakaar naa ni fi mu képp ku wax sax ba tudd seen tur ba juum yaakaar naa ci ngay amee problème yoo xamante ne dootoo ko amati ba ba dootoo ci génn ba keroog ngay dee mais c'est vrai et loolu moo leen écœuré. moo leen jaaxal waaye kii te loolu rek la ñuy souligner alors que ndekete gars yi loolu def bon léegi maintenant am na kii quoi euh, kii yi ñu def ci jàkka yi ci kaw yi yi ah waaw ventilo yi di upp ak yooyu euh, moo tax di ma waxee ni ma place sàngam man ko noo foofu moom ñoon jaay duñ def yooyu mu wax wax man ko duñ ko def mu wër kii ci ni ma ma après mu ne ma ah mu ne ma waaw ah, mais c'est que ma ne ko gis nga gaa yaa ngi ne upp ñu leen de mu ne ma non c'est parce que ventilateur yi fi ne c'est-à-dire que maanaam aussi euh, li ma ciy souligner li ma bëggoon a souligner foofu mooy ne day am problème boo xamante ne dañ koy gis mais que dañuy tànn ci ni ñu koy gis mooy sa mooy kaawu ñeneen ñi mais bu ñëwee sa camp nag nga naan non c'est que xam nga euh, en fait euh, boo seetloo bu baax euh, booy xool sax dëgg-dëgg en fait maanaam di wuti lay mais loolu mooy parce que sa camp la ñuy wax léegi alors que même jëmmi mbir mi bañ ko doon critiquer keneen yaa yaa gënoon a virulent ci critique bi loolu mooy ne yow gisoo ni yàlla mooy essentiel bi soit da nangul lii ñëpp wala nga dàqal ko ñëpp. mais tamit mënoo koo nangul kenn ci kaw ne damay bañ après ñu wëlbatiku dal ci suñu waaj maanaam loolu du élément nangu bu baax xam nga loolu da koy gis da ngay gis ñoo xamante ne day am benn mbir moo xamante ne li tax ñu mënu mënuñu koo nangul keneen maanaam ñu koy nangul keneen mooy dañuy gis ne ñoom faaw ñu nangul ko parce que bu ñu ko nangulee keneen bu ñu ko nangululee keneen rek dañuy gaaw a découvrir ne te ñoom bu ñu leen poser question ci seen waa ji dañuy am problème moo tax dañ naan loolu moo garaaw am na beneen affaire bu am mooy argumentation bi euh, léeg-léeg da gis ne ñun dañu am problème argumentation argumentation xam nga lan la yàlla nee na yeneen bi nee na sallallahu alayhi wasallam boroom xam-xam yi boo leen xoolee ñoom ñépp boo leen boolee ñoom lii lañu wax wala boo leen jëlee ñoom ñi nga xam ne ñoom seeni ñoom ñëpp ma seeni wax dafa mat a bàyyi xel dajale dajoo nañ ci wax bii wala boog mbooloo maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo am valeur ñoom ñoom ñooy référence ci ñoom daja nañ ci wax bi loolu moom mooy ay argument mais tey munoo argumenter euh, nga ne nangam ndax baax na rek nga ne waa baax na parce que gis naa sa diw di ko def loolu loolu du argument diw moom fu ko teg da gis loo xam ne loo xam ne ma'lumun min ad-din bi darura la mooy loo xam ne ci diine ñëpp dañ koo xam de manière évidente lu demee nekk julli ab du dagan mukk xawma ma prétexte lu mu doon nga bañ a julli ba waxtu wi génn c'est daganul mënoo koo daganal mënoo wax a wax a wax muusa ko waane ba mu dagan mais sous prétexte ñoom sàmba ñu ngi koy def que léegi da nga naan non en fait boo xoolee loolu ñu koy wax amuñu dégg-dégg c'est parce que mbir mi dafa laaj dégg-dégg maanaam kii di indi ay lay yoo xamante ne teguwul ci dara. gaa yi dañuy sabar mais dañuy sabar sabar bi mais baaxul bokkul ci diini ji bokkul ci bokkul ci ak ko mën a def mais bokkul ci diini ji sabar gi bokkul ci voilà léegi. ak euh, musique bi aussi. bokku ci. dama damay dégg ni am musiciens yu bari dañuy waay sëriñ si ko waaw te am nañu sëriñ sëriñ sëriñ yoo xam ni. daanaka fekk maanaam ñuy dund quoi te dañuy réagir loolu maanaam. mais dañ leen di woo may leen may leen xaalis ngir way wiñ leen way affaire bi yamul ci ci ci ci ci luñu réagir dañ leen di woo. loolu nag moom muy poussé que ni talibé xam ñi ñi ñi ni ay tijaan lañu wala ay murid lañu dem di dem ci boîte ba. dañu yaakaar ni ci bi la bokk quoi. non dinañ xam ne bokk ci diine ji moom mais xëy na li liñ dul xam mooy maanaam mooy ne garaaw na quoi. voilà dañ dul xam ne garaaw na. voilà da nga ciy gis sax ñoo xamante dañ la naan ma dañ naan la tegal ma woy way wayu seen diw ga maanaam bi diw waykat wi caaxaatkat bi di woy seen diw tegal ma ak yooyu yëpp yooyu yëpp dañ koy gis mais bon après liñ ci jublu woon daal mooy ñoo xam ne yàlla daal mooy suñu objectif moo war a nekk suñu objectif te loolu lañu war a insister liñ war a insister yëpp mooy ne yàlla moo nekk suñu objectif te ginnaaw objectif boobu beneen objectif lañ amaat mooy yàlla te bu objectif boobu jeexee tamit beneen bi am mooy yàlla jeex na voilà saa yoo jeexalee objectif ba gis ne léegi objectif yi jeex beneen objectif bi ci war a tegu mooy yàlla encore voilà te yàlla nag ubbil na la bunt yi nga xamante ne moom ngay yegsee ci moom tëjulu ko tëju ko abadan ubbil na la ko te soo gëmee ni ubbil na la ko da ci jaar te dana la ko won par contre mboolem nit ñu baax ni borom subhaanahu wa dafa feeñee ci ñoom ci gindi googu mu leen di gind ak bunt yooyu mu lay wan ne la bunt baa ngi nii jaar ci mboolem nit ñu baax ni yàlla loolu la la defal sauf que bu la yàlla ubbilee benn bunt nga bañ nga ni wala mu ubbil la junniy bunt nga bañ ne doo jaar ci bunt yooyu mu la ubbil et que bunt bii mu la tëjal rek nga ni for force foofu la yàlla war a ubbi par force bu boobaa di nga nekk foofu sa giiru dund di fëgg bunt boobu di bës bunt boobu du ubbeeku parce que yàlla mooy tànn bunt bi mu lay ubbil pas yow yàlla moo koy tànn pas yow c'est-à-dire que euh, nit ñi mënuñu conditionner yàlla du ne yàlla par force nit ñu baax ñi fokk mu nekk diw wala doomi diw wala sëtu diw wala mu dëkk place sàngam walla mu sant nangam wala mu yor alal sàngam wala mu bokk ci xeet sàngam loolu yàlla kenn mënu ko forcer ci loolu te kenn du ko ci forcer nu ko neex la koy defe yërmandeeg yàlla allahu comme li ma allahu alamu haythu yaj'ala risalata yàlla xam na ana fan lay def yenanta buy tànn yenant sallallahu alayhi wasallam alayhi wasallam yàlla moom moo xam fan lay def am yenantaam kenn du ko imposer fan la koy dugal buy tànn wàllu yu tamit yàlla mooy tànn fa ko neex kenn du ko imposer ni ko fii nga koy tànnee yàlla rek ko koy tànn keneen du ko ko tànnal kenn kenn du ko imposer dara fa'aalun limaa yurid yàlla mooy defaa koonu lu ko sopp lu ko neex rek lay def te lu ko neex keese mooy am te mbir mi mënul wëlbatiku ba mbindee fi nekk yàlla mënta nekk mënul gis nga or catégorie boobu ne abd dafa am ak rabb rabb ak abd rabbu mooy yàlla mi boroom abdu mooy jaam bi nga xam ne dañ koo moom te yilif ko gis nga ordre boobu jamais mu changer jamais mbir mi mënta wëlbatiku ba jaam bi nekk yàlla wala yàlla nekk jaam bi mënta ne loolu mënta ne yàlla parce que bu buñ ko doon forcer rek dootul nekkati yàlla bu doon ne day xool rek li neex ñoom diw mu def ko loolu dootul nekkati yàlla loolu la dama bokk ci li jomb ci yàlla mooy ne ñu na ñu koy imposer benn façon gisin wala doxalin wala nono mooy def lu ko neex et strictement te kenn du ci man mais dara tey nag bu fekkente ne yàlla dafa <laughs> décider yàlla dafa décider bi ah génération bii de parce que génération par affaire yi comme par génération la ñuy feeñ génération bii riiw sàngam ak te am na benn affaire bu am mooy nitu yàlla yi du ñu dëkk ci ay riiw kese maanaam mënuñu ne par exemple Arabie saoudite la ñuy dëkk ak euh, Syrie euh, ak Sénégal ak Maroc ak Égypte feneen fépp après wàllu yi du fa am loolu amul maanaam dëkk yëpp la ñu dëkk fépp dañuy tasaaroo ci suuf si fépp la leen yàlla feeñale jamono ju nekk na moom noonu la tëralee ay mbiram ba ci wàllu yu mag yi maanaam tey amul ne par exemple cinq wàllu yi gën a mag ci àdduna bi bërëb sàngam lañ dëkk lool du deme noonu de dañuy tasaaroo ci àdduna bi par exemple boo gisee kenn ki gën a mag dëkk place sàngam booy seet ñaareel bi doo ko seet ci ci ci dëkk boobu de da ngay dem feneen fu soree sori doog ko faa gis parce que yàlla noonu lay doxale ay mbiram. da leen tas bañ nga ko ba aktaab yi nga xamante ne ñooy juróom-ñaari xutbu yi ci ci ci benn jamono ci sept dëkk ci sept région yu wuute la ñu ne. sept région yu wuute la ñu ne et cetera. maanaam du comme ñun liñ koy imaginer ah bu ñu waxee ne wéy nitu yàlla yi waa kii diwaan bi nga ni seen diw mi sant si ak seen diw mi sant taal ak seen diw mi sant mbàkke ak seen diw mi ñoom ñii ñoom ñoo ñoom ñii ñëpp nga daal di boole rek day sant et en plus li gën a yéeme mooy ñi am ñi ñi sant noonu rek la maanaam ñoom ne dégg naa ne nag ca diwaan ba moom moo yor place sàngam ñooñu rek la <laughs> ah? Ah. ah waaw dafa ñu sant Diop ñoom ñoom Diop la waaw ñoom bokkuñu ceeb yooyu bi mu demee noonu déedéet. li sa waaj Mbacke Sakho la waxoon Mbacke yeeg Dupont gi ca France ñoo yem te yàlla ba gars yi naan ko waxal ne Mbacke ak Dupont yemuñu. waxal ne Mbàkke ak Dupont yemuñu mais mais wax na dëgg Mbàkke ak Dupont ñoo yem ci yàlla de xaw ma ci kan ci ñun nag yamul mais ci yàlla moom Mbàkke ak Dupont ñoo yem képp voilà ci yàlla laa wax ci yàlla maanaam ni mu mën a jëlee benn ku Mbàkke Mbàkke defal ko may yu rëy yu dul jeex noonu la mën a jëlee ku sant Dupont defal ko may yu dul jeex waaw ah voilà ni mu mënee lii rek la mënee lee amu ci amu ci benn problème amu ci dara lu ko ci jafe <coughs> maintenant nag bu dee yow yàlla daf laa wan nitu yàlla bu mag boo xamante ne mu leer na ni booy jaar toppi tànkam jaar ah di yegg ci yàlla yow nga ni non non non man ke comme que man ñun nag ñun danoo li ñu xam mooy ah vraiment parce que loolu man nan lay présenter maanaam rien que maanaam nan rek lay présenter sama sëriñ bi naan Dupont la fan moom nan laa koy présenter naka ah nan sa sëriñ bi nu mu sant nga ni Dupont ab tubaab la loolu naka rek wala ab chinois la waaw wala mendi la sant waaw mais nan laa koy présenter nit ñi alors que loolu du problème mais du tout bu dee yàlla buntu boobu la loo biir mais buntu boobu ngay jaaral waaw mais amul problème en fait en fait ñi a xamul yoonu yàlla ñoo am problème boobu léeg-léeg nga dégg gars yi seen discours yi non mais parfois da ngay halluciner da ngay wu est-ce que man damaa nekk di halluciner wala li ma dégg loolu la maanaam dañ dañ lay gëmloo ne la en fait ñi dëkk kër sàngam ñi sant noona te dëkk kër sàngam nga ne waaw ñu ne la lu waay rëy rëy rëy xam-xam wala mu yegg ci yàlla ak loo mën a am ci yàlla xamal ni ñoo la ko ëppale dañoo noppi rek mais te parfois ñi ngi dégg ñu koy wax mooy ñoo xamante ne jot nañoo jàng dara jot nañoo jaar ci daara ji ñun ngi dégg ñu koy wax foofu la problème bi nekk ce qui fait que ñoom bloqué nañ seen bopp ci loo xamante ne weddi wuñ ni nit yàlla mën na faa bari wécc wuñ ne mën nañoo am nitu yàlla woo mag parce que yàlla kenn du ko niñ ko mën a ñàkk tënke foofu noonu lañ ko mën a ñàkk waxee ne nekku fa wala daf fay nekk benn moment daf fay jóge déedéet maanaam yàlla moom amul dara lu koy tënk ci dara heure bu ko neexee la koy def fenn su ko neexee mu jële ko fa su ko neexee mu bax ko fa te du ko fa jële voilà loolu moom yàlla moom mooy koy tànnee ko neexee rek waaye kanta ne ak lu mën a xew ak koo mën a doon ak loo mën a am maadaama kii mi ngi tudd nii sant nii kooku moom xamal ni moo lay raw loolu nag moom moo amul moom te loolu man li may ñàkk xam-xam ñàkk xam-xam naa ne amul waaw da ji am na am na tamit ko mais ñoo xamante ne da nga doo leen soupçonné sax da nga la ku sant nangam de bu la sa xam-xam jayee ba jay la li nga mën a wax rek moom mooy ëpp ñu ma xam-xam waaye yaa leen ëpp xam-xam mante ne mais loolu la vérité cest à la la réalité palpable même moo ko wedd maanaam le constat bi ñu constat ba li dafa palpable matériellement moo ko wedd léegi mu def ne borom subhaanahu wa moom mooy feeñoo tamit ci iblis ci di sankat ce qui veut dire que ku borom subhaanahu wa bëgg sànk rek ku mu nar a rek ni muy def mooy daf lay xiirtal mooy dalay feeñoo ci ci keneen ci koo xamante ne moom waaju dëng la loolu moom moo tax euh, ak kooku fu mu mën a nekk loolu tax léeg-léeg nit mën a nekk ci xam nga loolu moo gën a garaaw mooy nit mën a nekk ci géej goo xam ne géeju texe la sauf ko gaalu texee di la yëg ay géej gi moom géeju texe la mais gaal gi mu yëg gaalu texe di la loolu tax mu mën a ne subtilité yu garaaw yooyu moo ci am par exemple tarixa bi dangay gis ne tarixa bi géeju texe la mais léeg-léeg nit parce que tout simplement dafa jaar dafa bëggoon a jaar ci tarixa bi ci yoon bi mais que xëy na compréhension bi mu ci am moo baaxul et que jàpp na ne faaw mu topp ñoom Samba faaf nag Samba moomu ndekete ku dëng la. te sàmba moomul lam ko jàngal yépp ak lam ko won yépp dara lu ci tarixa bi mu jaare jaarale ko fa teg ko ci yoonu alkane loolu day am loolu day am mu dem ba nga xamante ne dootul mën a xàmmeeti dëgg ak lu dul dëgg dootul mën a xàmmeeti lu baax ak lu bon parce que lu tax parce que borom subhanahu wa ta'ala moo ko sànk cest à moo ko gëlëmal moo ko gëlëmal mais fa mu jaarale ngëlëm gi mooy ci ku texee di kooku mooy ku texee di kooku yàlla sàmm moo tax texe di texee di affaire bu garaaw la moo tax nag képp ku texe dafa fekk ne dafa ànd ak nit ku texe rek moo tax su yàlla bëggee nga texe su yàlla bëggee nga texe daf lay boole ku texe waaye bu yàlla bëggee nga texe ni daf lay boole ku texee di ngir feeñu gi mu lay feeñu à travers kooku waaw loolu moom moo tax euh, jëmmi jubalaate gi ak jëmmi sànkaate gi tamit borom bi la rek subhaanahu wa ta'ala xam nga lan moo gën a yéeme loolu yëpp li gën a yéeme loolu yëpp moom mooy ci jëmmi mbir mi yàlla jaare ci sànk ci na mais jaare ci jubal ci ñenn te ci ci affaire bi benn la comme li mu wax ci alquran na yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran jëmmi alquran bi ci la yàlla di jaare di sànke ñu bari waaye jëmmi alquran bi ci la yàlla di jaare di gindi ñu bari lan mooy nit nu muy sànkoo ci alquran mooy mu am ci compréhension bu baaxul par exemple wala boog mu mu dégg ko gis ko weddi ko ak yeneen ak yeneen wala mu comprendre ci loo xamante ne da koy jëme ci alkane ngir ne dégg-dégg gi ci am moo baaxutul imaginez par exemple woykat ba naan yàlla ah, bi muy wax ne fa fa waylul lil na la wax waaye waxul waylul li shaaribiinal xamr wii julli la wax ne toskare ñeel na leen waaye waxul ne euh, ñii di naan sàngara toskare ñeel na leen et cetera loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne yu mot a yàlla ñu yàlla sàmm maanaam jëmm jëmmi alquran moo tax nit ñi yàlla da ciy gindee ñenn ñi sànke ci ñi ci des yonent bi sallallahu a ngi nii moom mooy ki nga xamante ne moom mooy soppe yàlla bu mag bi te moom mooy yonent yàlla bi sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne moo gën a incarné njub te ànd ak loolu yëpp am na ñoo xamante ne ci moom lañ jaaree sànku ngir noonoo giñ ko noonoo wala boog gis giñ ko gis mu nekk njirim maanaam ñu gis ne kii njirim la maanaam socialement socialement dañ ko xeeb moo tax wuñ ko gëm te moom mooy jëmmi ki incarné njub ak mbaax sallallahu alayhi wasallam mais rëy rek ngir ne maanaam bu doon keneen la yàlla yónni danañ ko nangu loolu moo dal tamit yahuud yi bu doon keneen la yàlla yónni moom dañ ko nangu mais kii yàlla yónni mu bokk ci arab yi moom abadan déedéet hmm? déedéet maanaam ngir rek nga gis rek ne borom subhaanahu wa ta'ala lu ko neex rek lay doxale mbiram euh, wali hada mu ne lii moo tax nag at mu yaatu ba matale rahmatuhu yërmanam kulli shay'in bépp mbir li annahu ndax moom yàlla xaqiiqatu muy dëgg dëgg li nekk ci kulli shay'in bépp mbir moom yàlla moo feeñu à travers lépp moom moo ci feeñu muy dëgg dëgg mbir mi réalité bi moom la ñi ci des ay feeñuwaay lañ en fait il faut ñu comprendre euh, moo tax mu ne fa laa wujuda amul nekk-nekk existence amul li shay'in ñeer dara illaa dul bi wujudi yi ci am gi mu am moom yàlla subhaanahu tudd na mag sell nga wa ta'ala gàcce gàlla moom wa ta'ala te kawenam fa huwa moom yàlla xaqiiqatu dëgg-dëgg la mawjudin bépp mbir lépp lu am loolu tamit lu mat a xel foofu la ñuy daanee la insha allah point la boo xamante ne Euh, bokk na ci point yi gën a jar a maîtriser yi gën a jar a xàmmee mooy ñun li ñuy gis nii yépp du moom mooy nekk-nekk bi ñun forme yi la ñuy gis forme yi la ñuy gis suwarul mawjudaat wala suwarul wujud forme existence yi la ñuy gis mais pas existence bi en tant que telle parce yàlla ci boppam huwal wujud yàlla ci boppam mooy l'existence en soi lépp lu yàlla nekk loolu moom mooy am lu yàlla nekkul dootul feeñati àdduna bi yëpp boo ko xoolee li tax mu man a exister mooy le fait que yàlla am ci fixation maanaam le fait yàlla xool ko xool bi ko xool rek moom moo ko amal xam nga bis bu demee ba yàlla xoolatu ko amatu ci fixation àdduna bi yëpp day day wëlbati ku nekkaat neen sama loxo bii ni ma ko def nii moo créé cercle bii nekk ci biir bis bu ma defee tey nii cercle bi disparaître cercle bi disparaître su ma defaatee nii cercle bi amaat bu ma defaatee nii ma disparaître la ce qui veut dire que jëmmi cercle bi néew fi dëgg-dëgg mais sama loxo bee fi ne et sama loxo bi moo sama baaraam ñaar yii ma def nii moo feeñal moo tax cercle bi existe mais moom par en soi cercle bi existe wul walilahi masalala mbindeef fi noonu lañ demee ak yàlla ngir ne lépp lu rekk c'est parce que turu yàlla moo ci feeñ ak meloom moo tax mu am moom la ko amale fixation boobu nag borom bi subhanahu wa ta'ala def ci turu yàlla ak meloom bi ci mbir mi moo tax mbir mi am su yëkkatee fixation boobu mbir moom dootu amati jeex na dootu amati looloo tax lu baax ak lu bon yépp ci tur yàlla feeñuwaayu tur yàlla ak melom la mbir moo gis feeñuwaayu tur yàlla ak melom la looloo tax yërmandeem ko comme yàlla par essence dafa nekk koo xam ne yërmande la moo loolu moo tax njub ak mbaax maanaam ak mbon liñ doon wax sànq euh, ya euh, maanaam gaañaate lu yàq lu ñaaw tero toroxalaate ak yooyu yëpp nekk loo xamante ne dëgg dëgg boo ko xoolee yërmande rek a nekk ci ginnaaw yooyu yëpp ay feeñuwaay yërmande yàlla la mais forme ni mu feeñalee yërmande yàlla ci mbir yooyu façon yu ñoo wute par exemple yërmande yàlla gi nekk mi ngi mel ni tey wallaahi masalaala sa sa doom fi mu toll ah, yërmande gi nekk wala boog bëgg gi nga koy wan ci boo koy jox bonbon ak gato ak di ko jëndali cadeau maanaam façon feeñal gi ngay feeñal ak gis bi muy gis ne yaa ngi koy yërëm ak di ko bëgg wuute naag lool ak tey boo ko delloo masalan bu dee daa ragal ndox nga koy sang wala nga di ko yóbbu école wala nga di ko forcer ci muy jàng alxuraan ak yu mel loolu wala nga koy xañ muy seetaan ci télé bi loo xamante ne baaxul wala nga naan ko toogal nii wala nga koy jàngal nu muy yaroo. yooyu yëpp façon bi ngay feeñalee bëgg gi nga ko bëgg ak yërëm gi nga ko yërëm façon feeñuwaay yi ñoo wuute mais jëmm yërmande gi nga ko yërëm rek la ak jëm jëmmi bëgg gi nga ko bëgg kese la. loolu soo comprendre wala laal masalala da nga koy comprendre borom bi ni muy doxalee ak ñun ci mboolem mbir yi façon bi mu koy feeñalee moo wute mais yërmande yàlla dafa matale lépp. ci kaw loolu kon lépp loo gis rek jàppal ci ne yërmande yàlla la nga boo rafetee njort ci sa borom nag subhaanahu loolu aussi yàlla bu boobaa féetale la li nga li nga yaakaar ci moom comme li xadis bi wax waaye soo jàppee ni yàlla moom daal man de toute façon mënumaa am lii mënumaa am lii mënuma mel nii mënumaa xam lii mënumaa egg fii de toute façon du mel nii mukk sama giir dul du ma am lii yow yaa téye sa bopp yàlla tënku la woon ci loolu mais yaa ci tënk sa bopp yaa jàpp ne yàlla du la defal loolu eh yaa ko jàpp yàlla du la defal loolu mais soo jàppoon ne yàlla dana la ko defal ndax man na ko sañ na ko xam na ko te dara terewu ko ko nga rafet njort yàlla eh, yàlla defal la ko comme exemple bi ñu jox dans la vie de tous les jours. bis boo jàppee ni yow bala ngaa am teraanga rek faw nga ja nga dépendre ci Samba wala Demba wala ci Jean wala Paul wala ci Amr wala Zayd eh bien bala ngaa am dara faw nga dem ci ñooñ maanaam par exemple rek en gros boo jàppee ni yow tey par exemple bala ngaa am dara faw nga dem. bind CV dem déposer gars yi jël la foofu nga liggéey ngay doog a am dara après yow tamit yaa tënk sa bopp ci loolu yàlla tamit dalay foofu la lay bàyyi bala ngaa am dara rek nga nga déposer ba ba bañ la nga am dara mais soo jàppee ni man yàlla moom mën na maa jaarale fu ne sama am am tënk ko ci dara ndax yàlla kenn tënk ko ci dara bu boobaa da ngay gis sa xéewal sa wërsëg mais di ñëwee wallaahi azim même boo toogee defoo dara sa xéewal wërsëg yi di jógee fu ne parce que da jàpp ne yàlla fu ne la ko mën a jaarale. boo jàppee ne tamit ne de toute façon non moom moom moom nii rek moom non mënuma am dara. wala ah non yi yi moom vraiment ñoom jiw la quoi ñoo ko mën a am ah yow yaa ko jàpp ah yow yaa yaa yaa bi ah yàlla téerewu ko ah yaa ko téye ah maanaam en tout cas itlaq gi nga xam ne moom la la yàlla itlaqal yaa yaa ko yaa sa bopp <laughs> yaa tënk yaa tënk sa bopp <laughs> voilà voilà <laughs> hmm? voilà boo jàppee ni bala ngaa am kër kër yow daal xalaatuwoo kër am li kër parce que dafa cher mënoo ko mën ko no man tane ma xëy muy wut kër naa ko wuti ji fële ca àll ba fële yaa yaa tënk sa bopp mais boo gëmee ni fii Lyon ab mën naa fay am 100 appartement di leen louer tous les tous les ñu may fay nangam 100 appartement laa la wax nii <laughs> feeg 10 ans matu ko sax moo mën a am loolu boo koy gëm wallaay boo gëm ko rek gëm ko nga xool gëm ko rek léegi ngeen gis résultat bi mais bu dee gëmoo ko moom boo demee ba koy jéem sax da ngay téye sa bopp na <laughs> boo demee bay jiw sax yaa naan non non non non naa bàyyi. après nga téye sa bopp nga nga xañ sa bopp nag loo xam ne mënoon nga koo am.